suratu zumar saaru kuré ma bu ko jëm makka la ilaa qul yaa ibaadi llaziina asrafu alaa anfusihim laa fokk fa madaniyatun la waaye moom saaru zumar xamsun juróom lamu wa saboon ak juróom ñaar fukki aatan ci kaadoo dem bismillaahi soxna wax sama ci dubu rahmani ka daaji xeet min asuna ci aduna rayni ka daaji xeet jidda ci alaaxira tanziilul kitaabi wasadak alquraan min allaahi tukkana fa yàlla de alaasiisi ka daaji nag ci guuram alaasiini ka daaji xelan ci jëfteefam innaa naka nun anzalnaa wàcce nanu ilayka alkitaaba alquran bilaq min waaji lamboo dëgg de faabudu laa wéetala yàlla ak jaamu muxlisan bi muy la ñaan ko diin ak topp ci bokkaale de ala dëgg li laa aji naka la ñeel yàlla ak diinu diina alxaalis si jële aji sala de wala si na ñaani taxasoo jàpp nañ ñun doon yinu yàlla awliyaa ay maa na buduum daañu wax ne jaamu tin leen ilaa yuqarribuna dara ngir nañu jegeñal ñu ilallaahi ci yàlla sulfa ak jegeñ waaw dañ ne ñoom yelloo wuñ jaamu yàlla dañuy jaamu lëf loole àggale leen seen jaamu ci yàlla loolu kat mooy tax kéefari dina laa naka yàlla yaxkumu dana mu àtte bàyyi na moom diggante seen dina xam te la ñoom muxtalifana na yaxtalifana dañuy wuute fii ci moom rek ci mbiram diine rek dina laa naka yàlla laa di jubal ci moom wakka moom kaasibun aji nar la bay xabtan yàlla doom kafaarun weddi haa kon la de law araada a doon te na mën na yàlla doom yàlla bëggoon parce que wala safa kon tey mu tànn li may wax lu ko ca lam bind maa saaw lu mu soob de kon man maa am lu may doom bu jigéen de subhaanahu wa ta'ala sellam wa moom laahu mooy yàlla alwaahidu mooy aji wéet alqahaaru mooy aji na timbileefam xalaqa bind na mu samaawaati asamaani juróom-yaar yaar bilaa ci dëgg yu kawiru dana mu xarfe layla guddi yu kawiru dana mu xarfe nahaara bëccëg ala layli ci guddi de wa saxara sàggat na mu samsa jant wal qamara weer kulun képp yéen de añoon lu sama bu di muy tudd te mooy pencam yàlla ala dëgg foofu ma xasis moom a aji not ci nguuram alxafaaru mooy aji bay ñeel xejam de xalaq gum bind na mu leen min na suñ ngeen tukki ci bakkan waaye def na bu di benn ndax aadama seen baay de su ma mu def min xaa tukki ci bakkan ba zawja jabaram de kii xawaa wa solo wàcc na mu lakkum ñee leen ñeela naan ci judi kët samaaniyatu aswaajin juróom yetti xeet de wàcc na leen juróom yetti xeeti yàlla kum dana mu bind leen ci bu toll maa di kum ci biir ay lay seen xalqan bind min baadi xalqin te gannaaw bind yéen doomu aadama yi yàlla leen bind ngeen jógee ci seen roxu bi ndey ci tulumaati ci lëndëm place bi di yàtt de lëndëm ak biit ba lëndëm ak roxum ga ak lëndëm ak siij ga saalikum loole seen kooku le seen laaw mooy yàlla rabbukum te borom seen de loolu ñeel na ko al mulku guur laay laa déet buur booy jaamu ci dëgg yi daawoon dara ànd ak lay in takkuroon dem weddi ngeen xëy na laa naka yàlla xanuñ aju leen la mu xam ku wëli seen wala yar baa waaye gërëmuñu bien baal yi ñeel jaamu alkufra ak yàlla su ngeen weddee du ko wàññi dara waaye nag gëdëmut kéefër kéefër yi dañ ne yàlla nam suñu kéefër gi boo na gëdëm na ko loolu nag du dëgg yàlla ko nam na am waaye gëdëmu ko de wa in takkuroo ndam sant ngeen yàlla bëggam yarba mu gëdëm talakum ñaaleen de wala tasira nanu fit waa firatun bakkan bu dee aji bakkaar mi tara oxra bakkaar daf bakkan beneen de moom mat ñoo kum topp dellu bi kum gëm na fa borom seen fay na bii tum tam soo leen dinaa ko tum jala ngeen la doon jëfoo ina yéena ko moom xalim maa ji xam mu bisaas ji góor la nekk ci xol de way daa mat sa ndem jot na linsaan na burun lor daa mu ñaan rabba mu ni bu ma aju ba lay jëm ci moom su may sax wala sapp ndem may na mu ko ñaama san xéewal mu nu gudd ko fa moom yàlla na fee mu béy lam nekkoon ya dama di jaamu de di lay jëm ci yàlla min xam bu wa jaxala tamta si laa ñeel yàlla andaaran way bokkaare lii di la ngi nañu réer réeral ni ñaan sabili yi walis diine yàlla kul waxal tamata yóbbulul di kufrika ci kéefa sa xalilan aji néew mooy sa defi fan ci aji jaamu yàlla la mu ana lay ni ca saway guddi naka si dina Abubakar Siddiq fajiran daa ji si jor wa qayiman ta aji taxaw yaxsar dana mu ragal laaxirata alaaxira wayet jor tamu yaakaar rahmata rabbi ak janaay borom déet mu dina ko kuré ka yàlla réeral de xul waxal xajo tawi xemoo si na ñaane yàlla moom danañu xam wala si na ñaane laa yàlla moom alim du ñem de innama yatazakkaru naka dana waadu ulul albaab yi ña waram tali sal de xul waxal yaa ibaadi yéen jaam sama allasina ñaaña amanoo gëm nañu ittaqu ragal leen rabbakum mbugalam borom seet lillasina aji nekk la ñaa ñaaña axsanu yéwénal nañu fi asi dunya ci jile àdduna be topp yàlla xasanatun hal janna ci alaaxira de wa abdulaay suufi yàlla si waasiatun aji yaalamu de foo mën de jaamu yàlla taxul de innama yoo fa naka def na matal saadurana way mu ña topp yàlla ajraw mu koo xam ne dafay jaamu yàlla yàlla dana ko fay fay koo xam ne amut ab ab lim de pour waxal nii naka man wër su digalee na ma ana bu dee ma jaamoo laa yàlla moo fi sonn maa ji sellal loolu ñun ko diina ak topp woo wër su digalee na ma li ana kono bu ma nekk ak awale musu ñu ne di ngeen benn way jëblu ñu ci biir xedd pour waxal nii naka man axaafu dama ragal dina saytu ndem mooy naa rabbi borom sama asaawa yawmin mbugalam bés azimin mu de aji magre pour waxal abu dina ma jaamu laa yàlla moo fi sonn maa ji sellal loolu ñun ko diini di foofu doo jaamu leen yéen maa siitum lu ngeen soob min dooni du moom loolu ko péré de pour waxal inal xaasiriina naka way perte ña si na ñaaña xasiroo tartal am si sama ay bopp seen wa ahliin ak ñooñ seen yoomal qiyaamati jëppeñ kam yàlla ba jëleen seen bopp ci mbugalam safara ñàkk lañ xam kon ci aljanna ala dëgg zalika la lewoo alxusraan mu ma di tartal mu jun ngëri aji bidde lahum ñeel na leen ci kaw seen zulalun ay déele saalika loole yu xoy fu laaw moo ragal ak yàlla bi ragal loo ak yàlla bi ci moom xebaadoo jaamam de yaa xebaadi yéen jaam sama fa taqooni ragal leen ma wala na ñaaña i tana boo teet nañu taaxuuta xiram an yabuduwaa bu ñu jaamuwaat ko wa ana boo tañ jàllu ilaara ilalaayi jëm ci topp ak yàlla lahum ñaana leen albusra ak bégal ci aljanna de fa bashiri bégalal xebaadi ay jaam sama alla dina ñaan yastamiina danañu déglu alqawla wax fay tabeena tañ topp asanowu gën jarafetam de jëf jëf jëf ji bàyyi jëf ju bon wulaay ka ñooy gaay ale si na ñoo ñoo di ñaaña addaaw wulaaw jubal na leen yàlla de wulaay ka ñoo le gaaw ñoo ululal baabi ñooy waram xeli wa fa man xaqa ak war na xale ci moom kalimatul asaal baatam bugal ba ci laam laam na jaanoo afa anta ndax yow tun xisu da nga génnee man fi naari ka nekk ci safara ndax ku xeewoo safara mën nga ko jaa génne déedéet laakin lu fi nekk la si na ñaañe taqaw ragal nañu korofun ay taaxi kaw min foo kaa ji nekk la ca kaw seen korofun yi taax mam ni yetun yi duñ tabax tajri dana daw min taatiha ji seen la naaru yoonu yonante de na ko yàlla dole laa yoxlifu laa watti yàlla almihaada doyalam de alam tara ndax xamula ana laa naka yàlla am sala wàcc na mene samay tukki ci te sala suuf su ma yoxri ji topp mu génn bii ci moom sarxan mbay muxtalifan mbir muy aji wute alwaan way meloom su ma yoyu ci topp dana waw mbay ma gannaaw ga fataraaw gis nga ko musfaran muy aji xonq de su may ñaloo topp mu def ko taan muy peñat ina fi daali gën a gaa ji nekk la ci loolee te si karaag waa ni leel baabi ñëw xol yi de mën naa dekkal ku dee rek ak man taraa laaw ba ubbi na yàlla fataraaw xolam li islam ji deen islam foofu moom xalaa noor na aji nekk la ci leer mi rabbi guddi ko fa boromam mu dina ko ko kuñ linkaan xolam de fa waylun satak mbugal lil xaasiyati war na walaay ba ñëw rek gaay fii ba laay way nekk lañ ci réer mu biir ñu aji biddeeg allah yàlla nasala wàcce na mu axsana hadis yi gën jarafeti waxtaan kitaab mu di téere de mooy alxuraan ji le mutasaabihan luy aji ni doo lenn yi dafa ni doog lenn yi ci nos ak lu dul moom masaani ya mbir muy lu ñaareel bu defee dël indi tëkk li taqtaan ru dana lox minu ngit moom juloo du lëfina dere ñaañu yaxtana dana ñu ragal rabboom borom seen ñu ragal yàlla suñuy jàng alxuraan dañuy ragal ba dañuy lox su ma tëdduñu topp dina dal juluudum ay xol seen ay der wa quluubum ak xol seen ilaa sikri laay jëm ci tudd yàlla gannaaw ga ñu sax topp yàlla lañ ca sar daal te loole bu dalaay mooy njubam buur ya di dina mu jubal luy ci mu ne saa ku mu soob de mun yut ku réeral na ko laaw yàlla fa maalo de ñal min haadin aji jubal de afa man yattaqi déet ka dana mu sànni bi waji ci kanamam satak mbugal ma yawmal qiyaamati ca pencam yàlla nga xam ne dañ koy sànni ca safara kooko ni doo tak koo ne yàlla wóolu na ko ba xarfe ko aljana rek wa qiila waxeef na li zaalimiina ñeel way tooña zuuqu xaraf leen maa kuntum taak la ngeen nekkoon tak ci bu nu doon fàggu ko de kazzaba weddina ñaaña min qablihim way nekk lañ ca jëkk seen seen yonent de fa ataawum te dikka ala taawum mbugal ma mina islaya solono sa fufu toqum ci toqum ci seen fi laa dundee dundal àdduna wala ansaabul aaxirati te mbugalam àllaaxira kii safara akbaru moo gën a màgg law kaanu doon te nekkoon nañu ya'lamuuna di xam kon la di fi de wala qad darabnaa nun day def nañu li naa si ñëwee nit ñi fi alquran di jëlee alquran min kulli masalan wépp léeb laa loolu ndax te de ñoom te te fekk doon nañu waa du ko gëm de qur'aan alquran arabiyyan ji di ko yow yaaram dara si xew a jën bu dul boromam lent laa loolu boo kii yaa ji naka ci moom sooka way bokkaale mu ta saaki soona ñu di way xëccoo ñu di way ñaaw jikko jaam boo xam ne ñetti borom a ko bokk di ko xëccoo te ku ne ku nekk ne nii lay defi war a jëloon waaye salaman bi daa ji jagoo li rajo ñeel waaye jenn ak jaam boo xam ne gan na ko moom rek lu mu ko sant mu def ko. wala yëpp tamit yaa ndax dana ñëwee moom masalan ci leen ndax ñooñu ñu doon ku jëkk gi mooy jaamu ko tëb xëram ndane xa bakkan a ngi saytaane ngi xaddinaa ak jaam boo xam ne kenn ko moom rek lu ko sant mu def ko wala yëstoo yaa ni ndax dana ñëwee moom masalan ci léeb ndax ñooñu ñun doo nañ ku jëkk gi mooy jaamu ko tëb xiram banee xa bakkan a ngi saytaane ngi a ku ne di ko sant lëf jullit bi nag jullit bi nag moom benn la am lu mu ko sant rek mu def ko yaa alam du xaj sant yonent laay ñaan la yàlla bala ak sarum gën ko bëri seen ñoom ñooñ màkka laa yàlla mun a xamuñu lay mujj ci ñoom rek nañ ñu rek yàgg yàgg dana dee bu dee ñu noppalu rek buur ne inna ka naka yow mayit na aji dee nga de xal ngaa dee rek waaye way noom naka ñoom mayitoo na way dee danga dee waaye ñoomi daañ dee kon a ndokk gi ana fu muy tëdd su may nakum tapp naka yéen mboolem nit ñi tax ta si mu da ngeen xuloo yawmal qiyaamati jëppencam yàlla inda rabbikum fa borom seen rek allahumma salli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله أئمة الشيخ ضر ومن أظلم جهد كان لجنة وعين بمن كسب جكا أظلمها لا يرى اليالبه daal di ko askan bokkaale wala doom wakka saba tam weddi bi sutqi ci alxuraan de ñi gën a tooñ ci àddina mooy ñi nar di waral yàlla ak di fenloo alxuraan ak yonentam bi de te mooy ñooñ makka ñi nga xam ne wax nañ ne yàlla am na bokkaale yàlla am na doom alxuraan ñu weddi ko ne du dëgg ñooñu ñoo gën a tooñ ci tooñ kat yi de si jaa boo dikkalee ko dëgg waaye alay sa si jahannama ndax dee di nekk ci jahannama masan tapp waaye lil kaafir na ndax lu kéefër ñaaw ñaaw ndax jaanama itam doyut pour nekk payam de caay caay weesuut kéefër waaye mbugalut mbugal itam fi jaanama dayam de dafa lañ walla di ka nga xam ne jaa di kenn moo bi siqi ca dëgg ga ki nga xam ne moo di dëgg te mooy yonente Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saddaqa ak dëggal na mu bii ci moom ak ko dëggal ñu ne Abubakar Siddiq walla mbooleem ñu gëm yàlla day ka ñooy de gaay bu mu ñoom almuttaqoona ñooy way ragal ñu yàlla de yonent bi indi dëgg gi ak ñu ko dëggal ñoo ñooy ñi nga xam ne ragal nañ yàlla de ak yonent yónnee du taxaw lu mooy ci ñenenti ponk ci yónni ak cim yónni ak lam ko yónni ak kam ko yónni mu jëm ci moom de yonent bi ak yonentam du mat lu mooy ñam jotal fi yonent ga nangu lam leen yónnee nangu lañ yónnee ci moom lañ ko yónnee moo tax be ñanant la yàlla ci jëmmam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ki nga xam ne mooy ki ñu yónni balaa mën a nekk ab yonent jëkk dëggal li nga xam ne moom lañ ko yónni dëggal ko ci boppam jëfe ko boo la koy soog a mën a jotal kañ ko yónni mu jëm ci moom li nga xam ne moom lañ ko yónni mooy lislaam li nga xam ne moom la alxuraan dikkee fañ ko yónni mu jëm nag du am lu may ba da nga xamee ne nangu lim dikkee rek soo yónnee sa ndaw ne ko demal ca diw ne nangam nangam nangam loo bëgg mooy mu nangu lan ko wax te def ko kon nag yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki dikkee dëgg gi ci yonent gi ki nga xam ne mooy diina lislaam ak ña ko dëggal moo tax nekk na ci solo hadis yoo xam ne sikk nañu wétam waaye maanaam moom wét na mais bàyyi leen Abubakar mooy mottaliku yonent gi loolu moo wane ne yonent bi boo gën dëggalu doon ngi mel ni yónneeku gi matul laa budda kay ki yónni xam ak yonent bi ak liñ ko yónni ak keneen koo xam ne nangu na li nga xam ne moom la dikke de ci dëggal nag boo dee wute nañ ci ñu ne Abubakar ñu ne mboolem jullit ñi suñ ne Abubakar kooku xamul wax suñ ne mboolem jullit ñi itam fokk Abubakar ka bi mooy bokk ba ndax ci jëkk dëggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Abubakar ak Aliyu Abubakar Aliyu booba gone la ak dëggalam taxut lislaam dëgër taxut mu am dëgg ndax boobu moom xalal la rek bu ne ci njabooti yonent bi sallallahu wasallam Abubakar nag boo fekk na muy mag di kilifa di ku xoromal di ko xam daraja di ku siiw àddina yëpp xam ko moom ba mu dëggalee rek dal nay nekk doole ju rëy pour moo tax de ñu ne moo wasaddaqa bi mooy Abubakar julli ñu soog topp wala bu ñu ne wasaddaqa bi mooy mboolem ñu dëggal itam kon de Abubakar ay bi rek ci dikkee dëgg ci ak ña nga xam ne dëggal nañu ñooñu la yàlla wax na ñooy mbooloo mu taqi ña nga xam ne bàyyi nañ kéefër gëm yàlla lawum ñaan na leen maa yasha'una lañu soob inda rabbihim fa borom seen zalika loole jazaa'ul muhsinin mooy fayag way xewi nañ ña seen bopp bëggam yàlla de du leen yàlla del mooy lépp luñ soob rek fa seen borom ci aljana danañ ko xam boobu dara gën a lépp lu yàlla dëral jaami lépp luñ soob rek ñooñ aljana lépp luñ soob rek danañ ko xam ku ne na ne nit mat rek la bëgg lépp lu mu rek bëgg na mu yokku baaga ca dayoo mat te ñoom de dig nañ leen ne lépp luñ bëgg rek danañ ko xam kon kay ñoom yonent si ak siddiqina yaay bokk kër ndax daa gudd dañ dañ xam daraje yonent ya ak siddiqina ya te kenn kenn xalaatu ñu ñàkk koo bëgg wala luñ bëgg am ko suñ ko bëggee danañ caabi kon nag daraje yi gën a kawe ci aljana ku dugg aljana loolu ngay xam daa gudd danañ bëgg a gis yàlla ten na nguur moos ne danañ nekk ca aljana ñu leen ngeen bëgg xam ko ñu bañ a gis yàlla fokk ñu bëgg a gis yàlla loolu dëgg dana ñooñu aljana danañ gis yàlla rek law maaye saawana daal mooy dëxal bi gën a rëy ci lu yàlla dëxal jaami yàlla yi nga xam ne gëm nañ ko de lii kafira laa dana far yàlla am wali seen aswa allazi gën ja ñaawi laa la xamiloo jëf nañ ko de way siin tam fay leen ajramu yoolu jëf seen te axsanil ladi ci gën jarafeti yaamaloona doon jëf ko de ñoom ñu dëggal li yonent bi indi la leen soob ñeen na leen ca aljanna dana leen faral itam gën ca ñaawi lépp lu ñu jëfoon gën ca ñaawi jëf mooy kéefër buñ xasee dëggal lislaam dog na lépp lu faral nañ leen kéefër bi nga ne dawi woon na ci ñoom rawatina nag ñaaw te ci def te dinañ leen fay fay ga gën a rafet de muusa si dañuy wax ne mooy yàlla du lor ànd ak gëm yàlla laay jooju lañ sukkandikoo mais yàlla na dana leen faral gën ñaari lañ jëfoon kon mun daa am am ñaaw te du sa def waande li xam mooy ba nga xamee ne xéefar lañ ci ñu amoon téeméeri at junne at ci kéefër di mooy yàlla itam bés boo xamee jëblu nañ gëm yàlla gëm yàlla ga far na la ko jëkkoon ña nga mel fañ dugge ci lislaam daal ni bañ juddoo ci seen ndey gannaaw ga ñoom julli yëpp xam waaw suñ defee baax ñu bindal leen ko fukk suñ defee lu ñu bindal leen ko benn naka mbooleem julli ñi waaye kéefër gi moom lislaam far ko wala kasra laa hanum aswa allazi amiloo yàlla dana faral ñu jébbalu gën jëñu awi lañ loolu mooy kéefër fay leen itam seen yool ci lu gën a rafet nañ ko jëfewoon de nekk nañu itam ci ngëneel yeneen ñaal ramam yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ne safaati kabaayiri min ummati na am ramam jagle na ba ñuy def bakkaar yu mag yi ci xeet yi boo xasee di julli daal dara duxut sa diggante ak ramam yonent bi sallallahu wa sallam alayhi salaahu ndax déet yàlla bi kaafin muy aji doy ab doyoo jaamam ndax yàlla duy jaamam anaam aaday xiifar ak naafiq yi ak ñuñ réer mooy daay man dañuy tëkku ñooñ yàlla di leen ragaloo seen baat yi nga am saa yu ne ñu ngay tëral di taxe jëmale ci ñoom naa muy leen rek nangam dana leen dal nangam dana leen dal ndax yàlla doyu jaamam aanaam indi na ko ci tëgg ak istifaam mu ngi làmboo maanaam yedde képp di ragal dara lu dul yàlla yàlla nga laaj de laaj ak yadaanga ne leen ndax sa borom yàlla doyut la wayu xaw yi foo na te te ñoom danañu loola bi la si na ci laala min doon yooyu dut moom kon nag ragal loo bu tabiwut fenn ñu ngi lay ragal lool leneen lu dul yàlla moom doy kon xanaa ragal loo ak neen la ñoom ak seeni yàlla ak seeni pexeek nañ def luñ te nañ ca gaaw itam dara lañ mën a lu yàlla bi xam ne moom mi ngi làqu ci yàlla mu man yóbbu laaw ku réeral na ko yàlla famaa lawoo deen ñeel ko ko laaw yàlla famaa lawoo deen réeral de mu indi ate bu dog bi sikk li am daal réer ak njub ci loxol yàlla la nekk rek jaam bu yàlla bëgg a jubal jubal la kum bëgg a réeral kenn mënu laa tax a moo bind jaam bi moo bind ay jëfam gëm yàlla bind ko ci xolob jaam yàlla rek a mën loolu yonent bi tegtal rek la mën aalim bi tegtal rek la mën waaye bind njub ma ci xolob jaam ba nag nanguloo ko ko yàllaa ko yàllaa ko moom de moo tax kum jubal nga jub yàlla nga jubal kum réeral kenn laa tax a jubbe ay kaawteef dara la mën la mënut ci ku yàlla réeral pencam yàlla gën a màgg ci yëf yi bañ janook pencam yàlla itam yàlla wax na ne wala ruddoo laa dooli maanoo maanu suñ del fi woon jaadi nay delluwaat ci kéefar de te bon gis nañ kaawteef gi gën a màgg ba noppi bon kaawteef mën la jubal kenn yàlla jubal ko ko soob kum jubal nga jub kum réeral kenn laa tax a jub alayhi salaam ndax yàlla bi asiis muy aji not jëm ca saalim di borom ak fayu ca noonam ndax yàlla duut koo xam ne pour nag mbiram la anaam ndax defewuñ ne dana fayu ca noonam ya ndam laaj nga leen man xalaxaka bind na ma samaawaati asamaani juróom yaar wala la suuy juróom yaar la yaqul na xal nañu wax ne laa yàlla leen bind de te ñoom xéefar yépp dajewoon nañ ci nangu yàlla yàlla mooy borom mbindeef moo moom asamaan ak suuf mooy joxe loolu xamuñ ci woon sikki kéefër gi dikkewul leen kenn mi ñu seenam naa la rek waaw man da doon yonent bi yàlla waale gëm nañ yàlla soo laajee kéefër yi ku bind asamaan dañ lay wax ne yàlla de loolu soo laajoon jullit ñi foofu lañ mën a yem kul waxal afaraaytum soloti leen soloti leen ma maa tax doon afaraaytum soloti leen ma maa tax doon da ma jaamu ko min doon laay yàlla afaraayitum solo leen ma maa tax na da ngeen jaamu ko min duni laay du yàlla in araadana yàllaaw ndem na man ma yàlla du durin ci lor xalu na ndax ñoom kaasifa su dur yi way ñi lañu borom aw araadani ke mu na ma bi rahmatin ci yërmandeem xalu na ndax ñoom mum si kaatu rahmati way jàpp nañu xéewalam ga laaj leen ñoom xéefari su fekkee ne nam na ci man lor ndax ñoom mën nañ koo dindi déedéet laaj leen ndax su ma yàlla bëggee jox xéewal ndax ñoom mën nañ déedéet ku waxalaaf bi aji day la ma laa yàlla ale ci moom fale tawakkal ñu al mu tawakkiloona way daarlu ña de wana kuy daarlu ña dëgërlu ci yàlla mu jëg laaye sama muy jaatangoo yi nga xam ne Seydina na ne ku leen jàng ci bestu asamaan si i moom it bu la ca dara ko fee de wala ñu si banaa ma kataba laa wala naa ca saaru ab way ñam sas ka laaw bi burin falaa kasifa lahu ca saaru yunus wa maa min daabbatin fil ardi illaa alaa rizquhaa ca saaru huud na ko kaay min daabbatin ba ca saaru huud ak laay joxoon ca saa saaru ankaboot ak maa yaftahi laahu linnaasi min rahmatin ak ji moo ko juróom ñaareel de yooyu ñooy sama mun jaar ku leen jàng dara du la ca bëccëg ba ku leen jàng dara du la ca guddi ga de qul waxal yaa qawmi yéen sama amaloo jëf leen alaama kaana dikkoon ci mbir seen nii naka man amilun aji jëf la ma ci sama mbir de fa sawfa ta'lamuuna xam ngeen a xam lay wàcc ci yéen de xam ngeen a xam man yaati te dana dikkal ko asaabu bugal yox fi moom dana mu toroxal ko wa yahillu tey wàcc alay ci moom asaabu bugal muqiim mu daa ji dappetu de te mooy safara de yàlla na leen kera xare badar ñu rey leen waaw jàpp seen sangee mbaa te buñ dee dem safara inaa naka nu anzalnaa yàlla wàcce alxuraan jële mu làmboo dëgg fa mu nista daa ku jub na mu fa dina fii njubam ñeel boppam fa man dalla ku réer na mu fay na maa yabdilu naka dina mu réer ala awar boppam rek wa ma anta déet yow bi wàcc li nga aji mënante alayhim ci ñoom yow nag rek moo la war ku jub baax na ku jubul mook boppam waaye mënante kenn ci njub na loolu warul la allah yàlla ya taw fa dana mu faat lan si fa ya yéena mawtiha ca waxtu dee seen de ku mu dundal ba saw fan jeex mooy faat sa bakkan nga dee benn yoon rek dana faat bakkan ma nga xam ne lam tamu deew mu fi maanaam ci ne waxtu nelawam bakkan bi nga xam ne dee gudditam yàlla dana ko faat ci waxtu nelaw fayum si kutam jàpp la bakkan ma nga xam ne xabaa atte na mu xalaa waral sa almawta dee wayu si tam boyal loxraa beneen ba de ilaa jëriñ ba ci waxtu musamman mu di buñ tudd rek te de mooy waxtu dee am inna fi daalika naka aji naka la ci loolee la ayatin tegtal yu tegtal yu yëkkat buur li xaw mi ñu raw ñu yatafakkaruna ñu danañu xalam rek ba tey tegtali xam yàlla yàlla mooy ci sàkk nit ki def ci moom roxo ak bakkan bu waxtu deeyam jotee mu faat ko mu dee loolu moom mooy dee ak mutlaq su fekkee ni deeyam jotagut itam léeg-léeg mu faat ko ci waxtu nelaw googu faat nag faat gu ndaw lay doon bu moom jotee mu xee bi nga xam nag ne daf koo faat faat gu mag kooku moom daf koy teye dootu xeewu bu dee moom nelaw na te dootu xeewu mukk kii nelaw nag moom dana nelaw gannaaw ga mu xeew nit ki mi ngi mel ni ba roxo gi ne ci nit ki mi ngi mel ni machine bi taal lamp yi su fekkee ni nelaw jot na ñu fay ko fay gu ndaw te taxul leer ga dog su fekkee ni dee dikk nag dañ koy fay fay mu ngi mel ni lamp bu fay fay ci sa néeg rek la fay ak loo xam ne usine ba ci boppam moo fay su fekkee ni dee gu mag moo dikk kooku ci nelaw dootu xeew su fekkee gu ndaw gi su ko su ko nelaw looy dana ko xee a guddal gi daal nii la demee nit ki roxo na ci moom ak bakkan roxo gi mooy dundal nit ki buy dund di am ak yëg bakkan bi nag moo amee yëngatu gi ak nokki gi su fekkee ni dee a dikk roxo gi lañuy rocci kooku dafay dee a dee dootu nokki dootu yëngatu dootu xam ak yëg su fekkee dee gu mag ñëwul nag xanaa nelaw rek ñëw bakkan bi lañuy euh, bi lañuy dindi roog yi def fi gis nga ma ngay nokki ma ngay yëngatu ndax roog yi koy dundal moom demut waaye dootu xam ak yëg ndax yëg gi ci bakkan bi la lu mooy ba moo tax waxtu nelaw moom bakkan bi rek lay dindi roog yi def fi nëfs bi nga xam ne moo xamee jàqee ak yëg di xool di gis ak a dégg loolu ci nëfs bi la aju loolu boo nelawee moom rek faddu waaye roxo gaa ngi fi des ba tey moo tax kuy nelaw soo ko tiiwee gis ko muy noppi mu nga yëngatu léeg nga gis mu yëngal ay tànkam wala loxoom ndax roxo gi koy rey kooku dañu de roowu dëgg-dëgg bu dañee nit ki dee ruuxu majaas bi nga xam ne mooy bakkan bi nag foofu moom su dañee da nelaw rek rek ba kii faat rox bi mag bi ba nga dee ak kii te rox bu ndaw bi kii naftu bi ba nga nelaw kooku mooy yàlla de te ki mën a boole yaar yooyu ci nit ki loolu war nañ caa xamee ne kooku kenn la te wéet na te mooy yow di ko jaamu rek te ji nelaw nag mooy nga nelaw ci glace. te looy mujjee mooy looy tudd yàlla su fekkee ne yaa ngay tudd yàlla ba nelaw noot la nga nelaw nelaw ci laab malaaka dafa lay wutu ci yére di jaamu yàlla ba mu ngay yeew mu mel ni yaa fanaana jaamu yàlla nit ku nekk malaaka ngi ànd ak moom ak seetaane su jëmee ci yiw malaaka ma jóg di ko sawarloo di ko dimbalee seetaane sa dëdd kapteeni jëm na ci safaan malaaka ma dëdd seytaane sa dal di sawar bi ko xiir ci lu bon bu dara desul lu mooy nga tëdd ci sa lal bëgg a nelaw malaaka ma ne la motti leen lu baax de bëccëg bi yëpp jeex na léegi dara desul lu mu yaa ngi tëdd mujjeel lu baax mala seytaane sa naa la mujjeel lu bon de su fekkee ne lu baax nga mujjee ne ki tudd yàlla nag nelaw malaaka wut la ci sa di jaamu yàlla ba set loola ñeexal la su fekkee nga mujj nga fanaan ak seetaane mu takk fa xol fas fas ci ñetti pas-pas soo benn pas fecceeku nga jàpp beneen fecceeku nga julli yëpp fecceeku da nga xëy sawar ci def lu baax su fekkee nag li xeewu nga tudduloo yàlla jàppuloo julliwuloo pas-pasi seetaane def ci sa de kooku dafay xew ak bu bon dara du la hitteem lu mooy def lu bon de lépp lu mu bëgg a def ci lu baax mu jafe ko mu tayal ca am bayit ittaxasoo dañoo jàpp min doon laay lu yàlla sufaha way ramu am ndax dañ ne seen xerem yooyu dañ leen di ramu fa yàlla ñoom gëm nañ yàlla waaye dañ ne dañuy jaamu yàlla yooyu yàlla yooyu nag ñoo leen di jottali seen jaamu ya fa yàlla ñoo leen di xàggalee seen jaamu ya fa yàlla dañ waxoon ca bopp saar wa maanaam bu duumoo yaa yu a ilallaahi sulfaa walaw kaanu kul waxal a walaw kaanu di leen nekkoon nañu laa yamlikuuna moomuñu seen dara wala yaqiluna taqalu fii moo seen yàlla yooyu daañu leen ram moom di leen moomuñ ci ram dara bu ñu xamoon xel sax jaamu waaye ñoom xamuñ sax ne jaamu na leen bu fey jëm yàlla bu ñu leen laajee dañuy wax ne wallaay maakaanu yaana yaabudoona ñoom ñoom jaamu ñu jaam wax nañ dëgg ndax ñoom yëguñ bant booy jaamu rek istati booy jaamu rek kuraa booy jaamu moom yëgut sax ne yaa ngi moo tax bu pencam yàlla fay weddi ba mu set ne musuloo ko jaamu kon nag forom mi jóge pour waxal ne billaahi ñaan yàlla safaatum ram jamian bi mu mboole ram lépp yàlla la ñaan kon nag kenn du rammu lu moy ci ndigalam de ñooñam rek ñooy rammu ñooñu yàlla yonent bi ak yonent yi ak xolamaa yi ak soodaa yi ñooñu ñoom daañu ramante seen diggante waaye nag ñi ci def seen xamutam ramade ndax ram lépp yàlla ko moom te ñu ko jagle ñu ñooñu àddina fukkare ci àddina yépp du jëriñ ci àllaaxira dara du jëriñ xéefar dara àddina fukki yëf la fi ñooñu àddina fukkare daañu fukkare xaral doom danañ fukkare taar danañ fuukaree fasaa mën a wax danañ fuukaree juddu danañ fuukaree teraanga ñu fonk la fuukaroo bërim topp danañ fuukaree ay bopp danañ fuukaree ay pexe yooyu yëpp yàlla ne du jariñ dara amma halal waxalam doon jëriñ jëriñ xaaroona waaye lu mujjee fa xasaf naa bi wa bi daaril arda dañ ko booleel xaralam yépp suuxal ko ci suuf benn yoon waxal doon jëriñ dara jëriñ xaaroona moo fi paale doom bu doon jëriñ yéefar Ibrahima jëriñ afara fi gën doom waande dara la ko du jëriñ falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu kooku doomam ju gën ji dara la ko jëriñu saa su doon jëriñu jëriñ tubaab yi tubaab yi rafet saa fukki xaaj la ci doon yëpp yëpp nga waaye du leen du leen jëriñ dara yow ma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh dara la fa taar jëriñu bu gëmoon yàlla kooka rek ay rafet bu gëmutoon yàlla loo rafetoon rafet suñ la dekkalee dekkal laa xar kanam bu ñuy kukk ak bëgg xar géej fasaha jariñ bu doon jariñ jariñ Quraysh wala waaye ñoo fi dana fasaha waaye laa yatakallamuna illaa man azina lahu foofa moom kenn du wax far lu muy kuñ jox ndigal ci wax bu teraanga doon jariñ jariñ Abu Jahl moo daa wax ma bayna laabatayaa an minni diggante yaari doj yi seq Makka doom bi te dani man xamu fi naa ko jukki makantan asiisul karim du loolu lañ ko mujj wax mosal safarangoo yow mi gënoon a tedd pexe du fa jariñ wa makru ulaayika huwa yabooru yàlla na ne pexe ya dafay xalaku de su xaskan doon jariñ jariñ tubaab yi de ñoom ñëpp ku jub Yaqub a leen judde Israayil waane du jariñ dara te isaanu fi xasi suuri falaam saro baynum askan wi mu de am topp du jëriñ dara istabara allazina tubi'u ñoo leen dina tabaawee ñu mujj lu mooy di dañ sarwante ku ne naa sa morom yow mu na du man am ram fa jëriñ su doon jëriñ jëriñ Aba Taalib innaka laa tahdi man ahbabta feefar yëpp moo ci ëpp ku ko doon ngam mu Muhammad sallallahu wa sallam waaye dañ ko tahdi man ahbabta ay mbokk ak i dana jëriñ jaadu na du jëriñ foofa dara lan tanfa'akum arhamukum wala awlaadukum ay mbokk du fa jëriñ ay doom du fa jëriñ pencam yàlla moom dikkal yàlla rek fekk yàlla doon gëm di ko wéetal loolu rek a fay jëriñ rek law ak ñeel na yàlla mulku samaawaati gu asmaan juróom-yaar wala ndeef juróom-yaar de su ma turjaana topp def na delloo ilay ngeen jëm fa moom ñëpp daañu dellu ci yàlla nag wa idaa dukkira dem tuddeef na laaw yàlla waadoo mbir mu aji wéet isma asat banku isma asat daw kuloobu lëbina kon ñaaña laaye mu ñu gëmuñu bi laaxara bi ci naa seqa ñuy àddina ngoog nelaw yi ci ñoom ngoog yàlla na ne su fekkee ni tudd nañ yàlla ak wéet ñoom ñëpp seen xale dafay daal di fanku benn yoon fanku mooy ñàkk bépp lu jéggi dayo nag noonu la ñuy bañee suñu jéggi taw yi noonu la ñu koy bañee suñu duggee dugg yàlla itam ñu jéggi mbir mu ëpp yoon li ci mooy jot dayo ci mbir suñu duggee dugg yàlla daal loola neex ñoom loola fekk ñoom ñu dëgëndoo ñoom ñëpp ñu tuddee yàlla nag ñoom ñëpp seen xol yëpp comme comme loolu ñu merandoo ñu merandoo benn yoon loolu meraw kéefër muy sirku bu mag bi muy sirku bu ndaw bi muy sirku bu gën a ndaw li ci mën a am rek suy bakkaare bu guddee di wéetal yàlla ci mboolem fànn ya kon waxal allahumma yow borom tuddee melo yi fàttali sama waat yow aji kanta asamaan juróom-ñaar wala la ci juróom yaar aalimal xaybi yow aji xam battu taara ke ak teew anta yow sax mu na nga atte bane ba di ko diggante jàmm la kaano ko dañ nekkoon yaxtalifu na ci moom dëgg yi ci moom ci mbiram jéem waxal ne yow yàlla xool na ko ci digg gën a waaw yow yàlla mi nga ne yaa sant asamaan ak suuf nga xam lu teewal lu nëbbu yow da nga atte diggante jàmm ci yàlla di ci doon wuute rek waxee yàlla yàlla mi sant asamaan mi xam xay boobu mu teew wax na dëgg boo xam ne ku nekk war na ko dégg mooy da ngaa fi diggante jàll yi dañu dem yàlla rek di jub waxee ko fee di jub di dëng mu teeroo yow mu fee ndëngam rek wala wàllu nji la gën a doon taxaw nañu ñaan ñaaña. dara maa fi lan la nekk ci suñu am ci wa mislahu sama maara ànd moom dafa doon dañuy defar fii moom ñu koy laaj ci kàttan bu gën ma def yow xëy na gis nañu ko yàlla. jërëjëf ma rafet boo xam ne jot na boo xam ne ñu ngi jël su ma mën a dinaa di jiital fekk ab jamono itam booy dina ko nangu ko joxe ndax ñun suñu gën ma keroog rek addinaa di jiital bu ko moom gàttal di am leneen lu mu jëfee bu boobaa nag ñu naa ko. waaye yàlla na lu gën a xayma lii yëpp yàlla dafay taxawal jaam bi ne ko comme mën naa dinaa yëngu yëpp fekk ca moom da nga ko nangoo joxe tey ndax nga dugg mu ne waaw waaw yow sama borom mu ne laaj naa lu gën a xayma loolu nga xañ ko def léegi nag bugal maa ngoo ba daa fas yéene ndaw mi ñu naan leen laaj ci yàlla yàlla njëkkoon wala njëkkoon ñoo am yàlla ci yàlla keroog loo xam ne kenn jotul ko woon loolu daal di jaaxle jiw tàng la naka mu defalee ñu gëm yàlla dafa laa taaragu nag suñu maa wax dëgg yàlla xorotaay yi nga daan da leen yàlla dencal kenn ko yeneen su mel ne jaxas yu jëm mais bët mosu koo gis nopp mosu koo dégg mën ko toq ci xorot doomu aadama naka mën a soxante itam te yéegal ya yàlla dana leen wan bugal moo xam ne bët mosu koo gis nopp mosu koo dégg mën ci xorot doomu aadama. foofu la ñuy gisee ci yàlla loo xam ne jotuñu ko woon de daanaka sëñ bi mu ñaareelu. te yaatu maa kese boobu ak la ñu wa waa Kasaar ci suuf ñoom Maataanu lañ nekkoon gëstoo yooyu la ñu ci bëri. day laa mos a nekk gànnaaw daana éegal. burum ndor daana naa mu ñaanu. may xawoon naa ko topp ndax may nañ ko. mais ma tam xéewal ñu naa ko ci ci ñun. xaaral wax na inna maa woo ci doo naka joxeet na ma ko. ala ay nañ ci xam-xam. doomu aadama weddi yaa kon boromam la su ko lor jotee mu jël te yàlla ñaan ko yàlla tegul ko lor bi waaye teewal moom su ko jotee mu am njëkk yaram am am koom day daal di jëkk dugg nag daal ne li ma am yëpp sama xam-xam moo ko naa aw sax ndax may nañu ko. naa ma mi naa di ci dëkk ñun xaaral mu wax inna maa woo doo naka joxeef na ma ko alaaya ñun ci xam-xam ni doomu aadama lépp yaa ko boromam la su ko lor jotee mu jot yàlla ñaan ko yàlla tegul ko lor bi waaye xéewal moomu du ko ci jëlee mu am lépp yaram am am koom day daal di dimbali bu nag daal di ne dina am yëpp sama xam ko may de. bu dee wet day wax ne man maa xam garab sangam def waaw bu dee xalal dafay wax ne man maa xam dafa sangam def nangam def nangam ba am li am parce que nag yoo ko may yëpp daf koy wér ci boppam. parce que yu moom wax jooju na si natt la waaye loolu nag la ci jàmm rek ne yàlla ko may wala ci loolu dina taal mu dem ca bëri seen laa yàlla mun a xamuñu ñu gën a bëri ne may. ci yàlla rek la jóge te itam nattu rek la su fekkee ni gëm nga yàlla bon xéewal la waaye su fekkee ni gëmuloo yàlla kon ak ah, jëf rek la ak nattu rek comme amaa jëriñ anam si ñoom te tënkum yàlla maa kaanu lañ ne ko nekk ci bon doon bàgg ko rek saa saa ba um sa jërëjëf yaa maa ko boo way ñaar yi la ñu bàgg woon ñu daal di gis nag bugalam lépp ñu ma ko def rek wala si ñaareel solo moo kon ñu ne aw daal di ñu leen ñan ma ko xam naa jot leen yaa maa ko boo. way ñaaw la ñoom de bu ma woon ñoom du mu gën a ñu di way raw yàlla def ay di jëkk ya wetti woon ya ñu ci wàcc na ñoom de ñu ala ko dem safara ñu di tam ñu tay ñu ah nañ tarale ñoom dana leen jot de la jagoon ñu leen jëkkoon de tamul ñu jaar tan ba raw yàlla awalam yàlla moo ndax dañoo xamut an ma mbaa naka yàlla yëpp ci mu yaari sawa sawa ni may saa ñeen ku mu soob wala suñu tamit ci seen wërsëg ñu naan ko soob ndax dañoo xamul ne yàlla joxe wërsëg bu ko neex mu jox la lu bari bu ko neex mu jox la lu néew. li nga fi daal di gën a gaañ ñu nekk la ci bëri laa di def rek di def rek ñu def ko ba xam ne ñu raaw ñu loolu ñooñu ñu ñu dem leen def ko yàlla rek ko mën a joxe. am na ñu réer yoo xam ne ci biir dafa am na jamono joo xam ne ci biir da ngay am wërsëg bu fekkee ci biir jamono joo xam ne. ñu jëm ci biir dafay am ay ay junneeg junne yu jëloon nga ak ndaw xamul dara. ci biir ci biir ay ay junne junne yaag junne kon wax dara ci kaw nga kon ñu doon defar sa yëpp dañuy am de su fekkee ne danga ne xam-xamam may am na ñaari ñu raw ñëpp te mën nga am ci junne. ñu gis ku xamul dara yàlla xamal ko rek mu am lu dul yàq rek bu fekkee xel la ko xelu gën a xel ñëpp mën nga am tuuti ñu gis ko def aar la ko ba du jeex ba dana ma am lu jeex ñu gis ñu dara jot ko ba gis rek mu mu njëkk mën nga mën dara yàlla ko lu jeex dara jot ko ba du dara. kon nag waaram di jóge di mooy jox ku ko soob mooy xañ ku ko soob moo tax yàlla solo ko ci kanam ak laajte laajte yabaare yabaare ndax dañoo xamut te war nañoo xam ne ku ko soob kum neex mu yaaral la kum neex mu xatalal la kum neex mu xañ la dara dara. am na jaamam yoo xam ne soo mayee réew mi ñoom ñu ñàkkoon lekk am na jaam yoo xam ne ñàkk réew mi ñoom ñu ne woon dew su nekk dana la jox la dëppoo seen biddew yaa ngi ci seen bopp leen di natt rek foo am ci ndax li mu am daf koy sant yàlla dañu ci am daf koy suñ ko di ko def ko rek ak ji ndax moom itam dafay muñ gërëm àtte yàlla am dafay xañaan nga am ko taxal moom la yooyu yëpp natt rek la waaye yàlla li nga xam ne moom jaam jaam bu ñu ko moom jàmm rek dana ci kanam di ko joxe alal ay jiw itam rek. ñu xam loolu nag ñu ko mën a jox musiba rek la ko jox waaye danañ gis adduna bi de yàlla di ko màng di ko jox raaw na di ko jox faafet di ko jox école di ko jox ko gën a xeetu ci jaamu jaar ak ah, yeneen doom da doo xam dara ñu ne ah di gëm yàlla dañuy am rek bu fekkee ne da nga ne xam-xamam may ñaari yu raw ñëpp te mën nga am ci jënd nit bu xamul dara yàlla ko ko wér mu am lu jeex rek bu fekkee xel la nit ji nit ñi boo xam ne mën nga fexe dara la ko ba du jeex ba dana ma am lu jeex nit ba ci rek mu tey gis koo xam ne mu nga law bañ a ci doon dëkk mën nga def dara yàlla jëral ko ñu jeex dara jënd ko ñu ay soxal mu la am dara kon ana faara ci jóge ñu jóge rek yàlla mooy jox ko soob mooy xañ ko soob moo tax yàlla solo ko ci kanam ak laajte laajte yabaale yabaale ndax dañoo xamut te war nañoo xam ne yàlla moo jox wërsëg bu ko soob kum neex mu yaaral la kum neex mu xatalal la kum neex mu xal la doo am dara xam ne jaam yoo xam ne soo may leen ci ñoom ñu ñàkkoon lekk xam ne jaam yoo xam ne ñàkk leen ci ñoom ñu amoon dew ku nekk dana la jox la dëppoo yaa ngi ci seen bopp itam dañ leen di natt ci am ak ñàkk rek am ci ndax ñu am parce que sant yàlla dañu yoroon ji rek ñàkk bi ndax moom itam dafa ñu mën gërëm am dafay ñaan jaam di ko fexeel di fexeel moom rek yooyu la waaye yàlla li nga xam ne moom lay may jaam bu bëgg moo di gëm yeneen yi bu ko mayee du ko nangu jaam bu ñu ko fas may nag moom jàmm rek la ci kanamam bu ko joxe alal ay nji lay doon bu ko joxe ñàkk ko ci moom rek ko mën a ko jox waaye yeneen ko màng di ko ko jox paase di ko jox ko jox ko gën a ci ñu xaar ak yeneen zone yi da doon am dara ñu xaar ñu gëm yàlla da doon am dara ñu xaar xaalis bi da doon am dara yaa ngi nii ci paase amul dara danaa am ay coton xaalis war a demee amee jaamu yàlla ñëw di diwéere di diwéere ci côté paase bi jaawee yàlla waxul ci moom dara ñu ngi xaritam amul lu may ñëw ci ay doog ci liyaar pour am bu mu def. wax bu fekkoon na adduna loolu du am de déjà baa ngi leen gannaaw après kooku lu ko waxoon wàcc na ci waxtu bi waxtu jaam la woon jaam ma xam ne noor bi da nga xam ne xale Fatar ñëw na sangam yeewoo am na am lu tamit am na dina dina bu soxla rek ray ko ci dana taxawaay booba jaamoon la mu fas xeeb daw ko si dina am dëgg dafa ñaari lu ko nuyu si dina am dëgg jaatu mu bëgg a xeex ak moom gis ko muy jaam mu ne moom du xeex ak jaam dara dina jaateel wax ñu rey ba def mooy am dëgg nga xam ne moo doon day nga yàlla gëm yonent bi mooy ki nga xam ne su dundoon gannaaw yonent bi xam ne mu kenn du xëccoo moom ci laa ba nga xam ne nag loolu am na ñu moomu toog bee islam bi ci xolam bu bind yonent leetar ne ko damaa bëgg a tuub waaye laayam ci alquran moo ma tere tuub laayam ji wax ne wala si ne laayam wana maa laa ilaa naa xara wala yaxtuna nafsala ci harrama laa ilaa bil haqqi wala yasmaun yàlla wàcce laayam illaa man taaba wa aamana wa amila amalan saalihan nam nam wàcce wàcce saalo ñu ne ah ani la amaloon saareen te man ji rek laa tuddee xaw ma bu ma tuddee dama mën a def amaloon saareen de yàlla wax dëgg na laa raa si loolu si rek ñu wax pour maa doon daal di jël noonu saawa su ne ma ne noonu saawa sa xaw ma ne ma toogoon de yàlla wax mu nag kon waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow yaa yaa di yéen jàmm sama de dina ñaa ne après moo yàq nañu ala am ci ci bokk seen ci mooy yàlla daa tax ma jóobu leen maagu muraale bi laa naka yàlla yàqulu dina mu bale ak yi ngi ñuy mboole bu leen maag yéen ndax kat ni ne léegi nag ko ci gën a la yi am te ne naka moom wa moom alxafuur moom a di aji bay bakkaar rahim moom a di aji yërëm lépp laaya ji gën a mag mooy ayatul kursi laaya ji gën a yaakaar loo mooy laaya ji de laaya bari alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an laaya ji gën a tàng ci mooy man yaamal soo andi jëfëg bi ba def lu laaya ji nga xam ne moo gën a maanu ci alxuraan wa man ya'mal misqaala darratin xayran yara wa man ya'mal misqaala darratin sarran yara laaya ji gën a xarañ mooy wal ihsaani wa iitaa'i dhil qurba wa yanhaa 'anil fahshaa'i wal munkari wal baghi wa aniibu dellu leen ilaa rabbikum jëm ci borom seen waaw fi mu mos a ngeen min qabli an ya'tiyakum def bu gudd tere leen ala mu bugal de malaakum sawara ah, topp démb tere leen bugal de wattabi wa topp leen ahsana ma unzila gën jarafe si la wasaleef na ilaykum gën ci yéen mën a tudd ci seen borom seen te mooy alquran rek mooy topp li mu tuddee bay li mu tere ñu xam ne ay yaay gën dëkk bu tere leen ala mu bugal ndax dafa di tette wala mbugale di tere da dafay tette dee dafay tette waaye suñu sa yoon ndax dafa xamu ne wax ko di tënde kenn xamut kañ la gaa yi ñëw ci yow de ñu te ci dañ koy tàngal ak nañ dafa noppi en tout cas xoola nit bu waxtu nag suñu bakkan bi ak réccu yaa ko trop woon moom réccu bi alaama xarat ci ma ka dana ñu jëm laay jawal ya xalaat ko ko yàlla di tëj bakkan ak wéebar bi wax naa woon naa sama réccu de ci la ma ka dana woon ko yàlla ne toll na ma léegi nag baax na ca yooyu ñun ñëpp ñu ne man dama doon gis ñoom ñu am dafay def ci biir biir biir alxuraan ak biir biir biir kese wala nekkuma woon ci dara aw sax wala ñu jot ko waxaat bakkan ne law anna laa doon na ko yàlla daani jubaloon ma lépp lu ci kontaan ma nekk na ñu sax ñu koy ragal yàlla su ma yàlla jubaloon kon damaa ànd ak jaam yàlla yi nga xam ne dañoo ah, ah, war a tamit jubalam yàlla ci topp ko aw sax wala ñu jot ko waxaat bakkan ñu ne saraa waxtu wa dana mu jàmm alaaka wala mu gën na la wax nag ñu xelal nekk ñaan ma karoot na jàmm jëm ca àdduna waa kono kon na ma nekk ñoom wax ñu ko ñu ñu rek ngay karoot na muy wéefar ba dina ma koy wax ay rek naa lu ma doon mooy yàlla rek naa lu téléphone ma ànd ak julli na dina yàlla ci borom ma jóg xelal dama dem ca àdduna wóor daal di ne bale yaa naam xam yaa dëgg kaloon la aayaat yaa alquran sama parce que parce que moom ñu gis dañu waroon na la alquran mooy yoonu njub te ñëwoon na nga weddi ko parce que dafa bëgg a weddi ak moom sax ba lu bëgg a réer de parce que dafa nga nekk na sax dina jëloon weddi bi rek waaye ma xaamat jëlee sëñ bi baraaju baal la dina ñaanal kese boo weddi nañu alalaay ci yàlla wa kese boo nar dañu wax yàlla ba sant ko borom wala bokkaale wu jëwum ay xarkanam seen ko dëkk yi ñun ñu nga lëng de dara dara ñu képp ko bokkaale yàlla bokkaale xarkanam ñu ngi ko ay ci jaanoo wax dëgg yàlla ci jaanama ma toll sax waaye ñu ngi ko fas yéene ñaar ne sax jaanama day jéegal maanaam ñu ci laaw dana musal yàlla nag ànd ak ñaari bakaw ragal nañu yàlla suñu sax suñu ci baraw bu ci dende ñu ragaloon yàlla nag yàlla ñu yàlla boole yàlla dana leen musal ci ñaaw ci jët ba waaye ci barab boo xam dara lu naqari du faaje ragal yàlla mooy wattandikoo def lu ñu tere wattandikoo bañ lu waral laa yamassuhum jotul ci leen kaw mbugal wala hum yarji'uun yaxtanuñu jàpp rek allah yàlla xaalaku kulli shay'in mooy aji suñu lépp la woo moom waxtu bi suñu koy lëkkal ci ala kulli shay'in lépp la de moom ci xam lépp la moo ko moom moo koy kattan am ci bokkaale moom ci kattan rek loolu ñaan na ko maqaari ci sama waat yi yaa di asmaan ci doon yaar wala rek ci doon yaar rek moo am ci ñi nga xam ne lépp mën nga suñu jaa asamaan ak suuf ñu jël ci lépp rek taw ak li ci moom lépp yaa ngi ci loxo bi la nekk rek yaa ngi leen di soxlaa rek ba mu nekk xarit sama waa Jolof bi mu ne mooy subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa allah akbar wala wala wala akbar wa fa'ala wa ba'd wa bi kulli shay'in alim wala sama ñaana dafa royaat nañu yaa at laa ci alquran yàlla ilaahi ko ñu ne gaay ñoom alqas bi ñu ne kat la ñoom ñoom kat nañ de nak nañ lañu war ko na am ci aljana waaw xarab safara soo xam ne dafay def ci ñoom bul waxal yow Muhammad afataamuruun ya da ngeen digal ma a'budu may jaamu xayra laahi lu dul yàlla yéen yéefar yi ngeen ma digal ma jaamu ngir yàlla loolu ngeen bëgg ci man ayyuhal jaahiluun ngeen war a réer ñi yéen ñi nga xam ne xamu leen dara ngeen may digal jaamu ngeen ngeen ma digal lu may ma jaamu ngir yàlla wala xat woon nga te woyoot naa ngeen ko jëm yow Muhammad wala léegi nag gën ñu naan ñu xam sooy nekk lañ koy def wala nañ ci yow wala nañ ci ñeneen dëkkoon wax bi wala ñu wax rek wala ay ndax bokkaale rek ma ko yàqu ne xam nañ ne doo doo bokkaale waaw xam naa dana yàqu amoon na jot a def waaw yàlla ci gën a xool yàlla gën koo topp ci jaamu mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom sax sax yàlla bokkaale lépp lu ma ko def ci lu baax yàqu wala ci moom wax wax na ko loolu waaw dëkk bi jëm ci jëm ci kanam la yeneen bi dina xool xool muy jege yàlla ñu koy àndal ko ci yëpp bokkaale mën na ko yàqal wala ci moom wax na ko wala sax ko noonu da ngeen da ngeen a ñëw xaatir nañ ko yi rek ñu def bari bay Allah yàlla baal ba bu jaamu ko bu fi nekk ñu xaatir nañ ko way tam dina ko walam de wala ñu jëf ñu ko yàlla moo ci gën wala ñu jëf sàkkal yàlla bokkaale bu gën a ñaaw lépp lu nekk ñu koy xam ci safaan la lépp lu rafet lu dul safaanam rek ñu ñaaw la lépp lu gën a rafet nag lu dul safaanam gën a ñaaw rek ñu rafet lépp ñu ko yàlla ci gën moo tax ba lu dul safaanam ñu bokkaale ñaaw ci lépp moo ci gën a moo ci gën a ñaaw rek ñu ko yàlla gën a gën wala ñu ci moo ci gën a rafet tax a yàlla bokkaale moo gën a ñaaw ci mboolem la ci def kon nag yow nga gënal sa borom ak laamu te di laamu sa biir dëgg bokkal ci ñu sant yàlla rek alhamdulilah dama xadaru ñoom day màggali ñu laa laa xadaru ñu dëgg dëgg màggalam dama xadaru xamuñu laa laa xadaru ñu dëgg dëgg xamam dama xadaru màggal ñu la la ñoom ñu dakkal yàlla bokkaale wala xamuñ yàlla dëgg dëgg xamam ko moo tax ñu ko dakkal bokkaale ñoom tamit màggal ñu bëre bu màggal yàlla xam ne yàlla amul bokkaale rek wala ñu jàmm am ci ñu mbole ab jot na nga war nga nga ab nga dina nga yow nga am ci jëm yàlla de xam ñu ci ci asamawaatu asamaan juróom yaar matiyaatu wala la mu biir nii la ndey jooram mboolem asamaan lépp yàlla leen di téye ci loxol ndey jooram subhaanahu wa sallam wa taala sama ko mooy yàlla na ñaari loxom lépp la waaye dafay jël baaraam fànq lañu naa ana suñu ana buur yi maay ana buur ya man rek maay ana buur yi kenn du tontu rek loxo li ñuy dal moom yàlla ak tànk yi ñuy jël boppam est-ce que dañu nekk xanaa ne aw yaram yi yaa ñu amaana ci yàlla lu gën a rek yàlla ñu loxo ñu loxo nga xam ne du loxo bu ñu ci loxo yi ñu tànk ñu dañu jot naa wax yàlla wala yàlla nangu jot naa wax yonent bi wala yonent bi nangu ñu ngi saa fi ñu ngi ci numéro yooyu ñu saa xëy na ñoom dañ koy saawee ñu ngi ci loxo ñu tuddee ko kattan masalan waaye ci ñu tuddee loxo kattan la daa la daaw gën a xam ne te te te tuddee na ko te kattan moom dañ la mën a doon kon nag ñu jaaxal rek kon nag ñu gën mooy ay melo yi. tuddal yàlla kanam di ko tuddal loxo di ko tuddal tànk ñëpp nañ ko gëm dana yàlla nangu nañ xam ne yàlla am na lu tuddal loxoom di ni di fekkoon loxo lu mel ni kon tey bu di la jor bi sama la war a def moom tuddal na ko moom yaari loxo di la jor la kon na lu tuddal loxoom nañ ko tuddal loxoom nga xam ne du loxo léegi tamit ñun béy beneen bi dugub yàlla am na lu ci des tànkam lu tànk yu mel ni tànk yu loolu mooy pas-pas bu nit am na lu ci des aaragam ñu mën a ca kawam ñu ko tuddee yëpp ko tuddee nga xam ne jiw jiw bi nga xam ne nga nekk ci sa nekk toog ci sa lool rek nga xam ne dañoo mën a jëmaat rek dañ ci jëmbalee nga jëlee ba léegi ñu jëlee ko ci biir kon su xata walee su su maanaam su ma jëlee ma saa la ba mu saa la ma ci bëri ci la nañ bakkaale ko. wala su naka wala su tóori ci dara wala di jëf waaye nag parce que man ci sama waat ñu ne ci asamaan juróom ñaar ba man ci la mbéy mi nekk ci suñu juróom ñaar ci tubaab bi dañoo ñëw ci biir ci sama rek ci biir ngir ngir yàlla def ci sama walam ci ci biir de mu daal di wal rek ak yëpp di àndoo ñu dee ni rek yëpp yooyu xaw yooyu ci suñu ak yooyu ci yooyu yàlla yooyu am na nu mu defam na malaakaam rek kon dañu ci biir réew mi rek ak ñu yow mu xam ko yow mu rek ak rek ëpp rek njëkk a jeex ndaw la jeex ëpp tuuti bi sax moom moo koy mooy ëpp lenn malaakaam rek mooy kaafiri laa ma man caa laa ndara ñu soxla leen yàlla wala du ko nag ñëpp kee wala ñu ñaar la am nañu wax ñett ndax sa séance ak sa sayaxa waaye boobu benn rek la wala ñu nga xam ne moom lay woon ñëpp kee alors mooy façon bi mooy saako bi. waneeku sa biir mboolem bi doon bind ci kaw asamaan ak suuf ñëpp dañuy jaayaloo rek lu mooy yàlla soob dinañ ñaan la pour mu yee ak sa kër yi ñu aljana yi nga xam ne yàlla ñu bind ñu ci aljana ñoom xamuñ fee ñu dem la nangu wala ñu ne yàlla man am nañu weer beneen ilaa man saa laa ñu ne la waaye loolu sori na lool de yàlla du soob boppam na ci adduna la jëm ci jëm la yàlla soob tey lan ngay dem ci mbir mi ñu ñu wala seen yëpp dinañ leeral nga ñoom ci malaayika yi nga xam ne ñooy bëgg réer yàlla yi. Jibril ak Mikaayil ak Israafil ak malakul mawt su ko defee yàlla ne malakul mawt yow laa wax ci doon bakkan yi ana ko def baax ñëpp doon ñu ne ma seet wër asamaan ci yëpp ci ci ku nekk mu seet aw fu mu romb mu ñëw naaw baax rek mu jëndaa ko ba mokk ba dara yëngu dootul mu ñëw lu des dina ko sant dina bind misaa yi israaf yi ak jaam bu doon yi ak jëmm ji maatu ji loolu rek day bind dina ko def yàlla na ko dugal roog misaa yi wërsëg yi rek laa ko gën doon dañu ma doon wërsëgal jeex nañ ñu daal di roog juróom misaa yi mu ne daan nañu mu def jëmm ji mu jibril ak israaf yi ak jaam bu doon yi ak jëmm ji maatu ji mu ne roog juróom jibril dama ko doon yónni rek ci ay yónante léegi ñu ne ko def ñu wax ci ñu ne daal lañu ko def kan ko ci mooy saaf yi ak jàmm daal di bëri kenn ci kan bi ñu ne ko rek rawal saaf yi mu rek rawal saaf yi def ko def kan ko ci mu mooy jàmm dara di yàlla gën ci màgg ji de ne ko teyaan man damay dund sa duma dee mu tëdd su ko defee moom ni mu dee ñëpp dee nañ nag yàlla naa di may ndimbal ko yow ana kuy buur ana mari ay nan ma doogu maa nga tey buur ana buur bi de kenn du ko tontu de foofu nag ñun ñu danañ def ñoom ci caar yoo xam ne yàlla feetal ci ñoom loxo mën ñi waaw ba nga xam ne suuf si dafay sax gàncax gàncax yi dem bay waaw yóbbu ji asamaan dëkk yëpp raaf nañ loolu si xasatu wane fii ci moom waaw yeneen yaay tey daa am tuuti kat ut ñoom mboolem bi léegi jeexoon yaa ngi may taxaw la ñu ko seen borom lépp doon danañ mën a dimbalee. moom mu xaaral leen xewal tey daa am la kat pour ñoom yi jeexoon yaa ñu ko seen borom yéen su doon a daan ñu leen di tuddee nga muy àtte ci ñoom rek bu ko defee gannaaw ñoom jaar nag dañuy wam bu toog ñaareel ba pour dekkal ñu ko walee mboolem mbindeef yëpp way jëkk way ñu jeexoon yëpp daal di dekkee loolu ñoom yëpp taxawaloo ko kanam yonent bi dina ne sallallahu alayhi wa sallam man la suñu jot a xotteeku ñu dekkal ma suñu jot a dekk mutlaqan mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci malaaka yi jiw lañu xaar ñu ñoom ñi nga xam ne ñoo koy jëfi ñu daje kenn jëm yàlla nag yonent bi jot a dekk mutlaqan suñu daje kenn jëm yàlla suñu jot a wax yonent yàlla Ibrahim bindee yëpp dañ leen dekkal ak seen yaram yu neen kenn ak wëñ bu góor ay sa soxna yéen loolu ñaaw na ni góor ñi jigéen ñi dañuy digal parce que def ci yaram yi neen mu ne ko sa sa doom nga dara ñun ñaaw nañ keroog lu leen gën a soxal keroog seen awra rek waaye bu loolu amee yéen yàlla Ibrahima ñu jëkk a wadd ndax moom lañ xawee woon ngir yàlla ñu jëkk a wadd ko daal safara iblis ku yàlla jëkk a jox loxo bu fekk ma ñëpp dajee Omar ibn Khattab ku jëkk a dem aljanna Abubakar Siddiq suñ ko teg jàng téeréel ci man fexe naa Omar ibn Khattab rek ne yonent ba baax na Babacar mu ne Babacar moom booba malaaka yi ko sëñ bi ba jana bu yàgg loolu sax fekk ko fa moom ñu jëkk xisaab ak ja ñu jëkk ñu jëkk xisaab ci jaam yëpp Jibril de moom suñu daaya jox yonent Jibril yóbbu ñu jëkk xisaab ci pété di tax dërëb jaam di ak dépense am na loolu jox nga ko rek li ñuy jëkk a xaatee diggante bi ñuy deret ñi bu ko paree ba kan ñuy jëkk a jot jiw ci mooy ndekete yaa ngi koy ñuy jëkk a jot alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy jëkk a romb nga xam yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam parce que yonent yi def ko la maaw yi def ci coodaaw yi di ñëw ñëpp sax par ñu di leen wante gannaaw bi yonent ramoo ramoo ci ñëpp rek a keroog jant ba gën a leer nañu ndax yàlla ci boppam mooy teew de ñu naan ci diggante ci biir de boobu dinaa fekk ne leer ak ci taabu téere jënd yëpp yàlla daal ne man la gën a yëngu leen xam ne yëpp ku nekk saa leen ñëw ñu dëgal te bu yàgg ci leer bi nag ñu ngi gën a leer. wàccuwaataay ak yàlla ñu ngi yonent yi wàccuwaataay ak way seede ña waral yonent yi ñu ngi yonent bu nekk. ak kitaabu téere jëli yàlla daal di ne maa ngi leen di leen xarala yëpp ku nekk xarala ñëw ñu dëgër. bu dee ak bu dee bu nekk ñu ngi yorante rek. ñu ngi yorante yi waccu wa daay ak way seede ña waral yorante yi. ñu ngi yorante bu nekk. bu dee saa seer. moom dañ ñoom laay sama dëgg soxla. ñu way ne ñu kenn ñu yokk itam ñaaw de kenn la. ñu ngi mag maa ngoog. muy waaj muy waaj na waajal rek boo ko boo ko daggee ku bëgg a sañse ku bëgg a saxee rafet paralel boobu bés bés bi nga xam ne yàlla ak jëmmam ñu ngi teew ñu indi mbooleem yonent yi indi mbooleem xeet yi indi mbooleem malaayika yi ñëpp daje ci benn pat na ko ne saxee rafet ci boo ko taxawaay de woo fiir sama talee sunna suñu def ba gannaaw am na rek lam jëfoon wa ta moom yàlla alamu aji xam bi ma ataloon te la ñu jëf ko de bu ko defee bakkan bu nekk keroog daañu ko matalal tayam sa téere ba ne taxara wala nga jàng sa téere ba man taxara dinaa de wa fii xatan man ngayeef àll dina ñaaña safaroo rek dinañu ci jàngal ila jaanama ñu jëm jaanama ñu maroon di dund mbooloo mbooloo de bu ko defee ñu mang yéefar yépp ñu gën a leen ko jël yàlla bu ne jàppaleen ko juróom ñaar fukk ak juróom ci malaayika yi njëkkante ku nekk ngëp jàll la waaw ñoom ñu daal di ko joñ waaw joñ loxo ya tànk ya waaw dàq ko ci ak ko ca dox a muy dox xar kanam xar kanam mu ngi ko bama ila jaanam mu jëm jaanama su ma rand bi di kuré kuré ata ila jaa dañ dem dikkal nañ ko ku teer mu teer ak waa baa buntam ya jaanama leen indee du dëgg ci gëna ñu dëkkoo bi moom bu dugg ci dugg na ko dañaa cee laal léegi leen fasanatuha ba keneen ci safara alam yaatikum ndax du tamit leen xool rusulna ay yoon bi ñun ñu ci ci ñoom def doon dañu jàngal alaykum ci ayat rabbikum alquran borom seen mooy ñu doon kum tamit raxam loo leen def aaya yikum da jëg ci seen aasa bi de xanaa yàlla dafa ñu ñu doon ci yéen ay yonent ina ana xaaloon ne bale ana am ina aata yonent yi dañu woon wala ci ñu naan xaqal war na tani wala aasa ba ko ñu ba wa ala tadina joy ya ni yàlla wara woon ci ñu rek ta xaar de waaye yonent yi tay wax nañ ko tay la waxee bu dëkk yoo xarale ak wala jaanam ci ci jaanama xaalis dina dugg mu ngi doon jéem gaa ci jaanama de foofu ñu laaj dara ne leen waaw ci leen ci safara laa wax. ñu ko sonn na tamit safara yi. sax waaye way rek ñu jaanama de ñu dugal leen ci jaanama nag ñu jëlee seen wàll. parce que kat trop defalee ak àll ci na ñaaña su sax xaw ragal nañu rabbu borom teel. ci biir nag ñoom ñu defal leen ci naaj yi ñu ne ko yow doo ko gawar. bëgg nit fas ne man naaru góor laa bëgg ñu ñu do naaru góor wurus wurus laa ko bu bëgg jëlee nit ñu ñu bëgg jëlee man laa ko ñu ne man oto bi laa bëgg ñu ne man avion laa bëgg ñu taxal leen ñoom ñu jël seen borom ak war waaye ñu bëgg jël dañu su ma ran ñu ñu mbooloo mbooloo ñoom tam de ak day la jaawa ba dem di tam ko ko yaa tamit mo bu bee ko na ak waa waa buntu ñu aljana ka ci ñu bu yàgg ko ne ñu seen ko ci ba juróom waxaala sa wax ndaw bu ñu leen fàttali ne waaw ba tey jaay aljanna balaa mun a wuti wuti bi tey nga am parce que waa xalaat na aljanna ba tey ñu ngi dem ñu ngi defal leen ñu aljanna parce que seen jabar ñu ngi yaa yaa ngi yàqam ci yàqam ci parce waaw ci biir parce que ne na jabar bi ñu na dafay gën a ko wax ca dëgg mu ne ko ñëw na yaa ko gis sa bët mu ne waaw kooku gerte waaw taxaw ci biir bi ngeen moom itam mu jubal këram yonent na ku nekk na muy xamee këram kuy dugg ne boo jógee ci gàttal ñu jëm la ku nekk di xamee këram waaw bu ñu jëm jëmee seen jëm yàlla wala yow ci biir aljana fekk nga fa yaari yoon ñenn yoon ma ñu ne la naanal nga naan te jiital di laab dootu am. sagal dootu am dara dootu am looy looy tawat ci biir ñu ne sangu nga sangu ci benn ba ñu daal di seetlu dootu ci biir sa tawat dootu waaxaaw foog sa yaram dootu wàññi mu nga daal di dugg aljanna fekk fekk boo xam ne yàlla ko tabax ak loxoom jàmbaleem urus jàmbaleem xaalis waaw tabax ko na ko ko tabax moom borom bi taar ba aljanna taaru boo taxee gis dafa bunt néeg rek da gis sax ba na muy rafete taxu toon nga xam ne yàlla fa lay jox kattan la dafay jox bët bi kattan lu mën a waaw attane loola kon soo gisee loolu da ngay si maxare waaw kenn mënu koo xool ngir taar yéen wax rek bët mësu koo gis mat mësu koo dégg mësu toq ci xarab doomu aadama rek yéen xarab leen aljanna ngoog yéen yéen a tey ñu leen sag booleel de waxaaloo dañu wax alam du xay sant yéen a tëj. yàlla moo xam ne dafa xanaa dëggal na mu wax dëgg doyalam waaw sama ndax ma nu mu ndax ma suuf si aljana naka boobu ñu ngi wàcc dina jëlee si aljana xëy na saawa sa suñu tool xam ne ma baax na ajurana am na yore way jëm ne aljana rek ñu daal di sant yàlla ñooñu aljana sant nañu yàlla juróom benni barab ci àdduna bala yàlla ju bëree ba nga gëm yàlla ñoo wax alhamdulilah rabbi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah suñu demee tey gëm yàlla te ñëpp bëgg a jaxasoo yëpp rek jullit yàlla ne wam tàggat yow ma aywa al-mujrimuuna daal di gàddee fay ñu daal di féete borom bu ca bokkut ñoo ñooy sant yàlla alhamdulilah li fi na janaa ñu xam kaafiriin ñu duggee suuf si aljanna alhamdulilah suñu suñu suñu gàtt suñu yàlla alhamdulilah li fi asabaana alsanaan inna rabbana la xafaru shakuurun ak alhamdulilah li fi aalana daal mu xaamati min fadlihi laa yamassunaa fihaa nasabun wa laa yamassunaa fihaa luguubun ku caag gi sëkkat nag ba gis la fa nekk nga wax ne alhamdulilah lii sadaqa ma wa'ada wa awrasana al-arda ñu dana sa suñu xarala kon nag maa ngi jublu am nañu dem gannaaw loolu yëpp nag teewul bi leen yàlla jox sa jàmm aaxiru daawaam alhamdulilah rabbil alamin al malaayika te malaayika ya ah ñu ne ñu ngi wër ñu naan ñu naan suñu yow aar seet yaa ngi dara ñu ngi ñu ngi waaye daal booy jot ak borom dem de ma aljanna nag na ci ñu doon topp doomu aadama yi leen gëm yàlla ak topp yàlla ci waaye malaaka ñoom waaw yàlla leen bind di sabal rek la gisee man ñi nga taxaw ñoom ca wàllu aros dëkk bi sabal rek te am drap yi diggante borom jënd rek waxtu bi dafa teel fay na mu diggante liggéey bi dinaa ko ci maam de waxtu yi dafa waxee alam dafa rabbil alamin kay aji moom jigéen de léegi nag ci jigéen yëpp jeexee bañ àtte seen diggante dañ leen aljanna dem aljanna yàlla ñu ci yàlla boole ñooñu safara dem safara lii lañ wax de alhamdulilah rabbil alamin